A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu azza wa jalla fi suurati Huud. ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala yaa qawmi arahtii a'azzu alaykum mina Allahi wattaxadtumuuhu waraa'akum zihriyaa inna rabbii bimaa ta'maluuna muhiit kon suñu boroom tabaaraka wa taala alhamdulillah di wax ci li nga xamante ne nii mooy laayaab juróom ñeent fukk bi ak ñaar mu ne nag <clears throat> li nga xam ne kon waa Seydina Shuayb ba léegi mu ngi wax ak ñoom ñoom wax nañ ko li liñ ko wax di ko tëkku naan ko budul woon sa famille bi budul woon sa mbokk yi ba léegi faat nañ la ñoom ñoo tedd waaye yow du yaa tedd ah yow ñoom ñoo nekk sa parapluie yi noo ray nañ la bu yàgg xaañ nañ lay xeer ba nga yén ba nga gaañu léegi nag lii la leen borom xam-xam yi di wax ne rahmatullah alayhi kene gis nga saar bi nettali bi ñu jógoon naa Luut bam naan law bu ma amoon law am na lii way way man moo man muy Luut de bu ma amoon li nga xamante ne quwwa aw aawi bii ilaa ruknin shadid mooy lool mu ci jubloon tey bu ma amoon njaboot joo xam ne moom laay sukkandikoo ngir dal seen kaw dal di dox seen digganteeg yéen lu ñaaw lu ngeen bëgg a def sama gan yi ñu ne loolu nag xam nga waxoon nañ la am na benn xadiis boo xam ne mu jaar ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu même bu dee bon sanad bi amoon na wax tuuti léegi que ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane loolu moo tax depuis Sayyidina Shuayb euh, depuis Sayyidina Lut yone suñu borom yónneetul benn yonent lulul day def mu mbekk ca azul xaw ña gën a tedd te tamit da koy day am ay say ay ay mbokkam yoo xam ne yu yu jàmbaare te nekk ña gën a tedd foofu la ñu fa nekk tax yenn yi ñoom duñ ko man a def fekk ñoom ñu ngi fi te loolu ñu ne nag loolu moo tax Seydina Shuayb bu mii gars yi moom comme que dafa ñëw bokk ci ñi gën a tedd foofu te ay bokkam dañ faa ne woon même bu dee ne voilà lool la gars yi nag ne ko yow bu dul woon wala wala raxtuka nga waat nañ ne waat nañ ne gis nga ñun ñii ñooy wax yow say ñooñ gis nga budul woon ak sa famille bii wallahi la rajam naa ko konoon te kon xaat nañ lay xeer ba nga faatu wa ma am taalay naa bi aziz te nag gis nga Shuayb yow tawooju de xam nga ne moos yow wallahi li tax yow suñu taru suñu dangar dalul sa kaw xam nga ne sa mbokk yee tax la mu ne leen yaa qawmi yee yéen samay ñoñ arahti ya'zu aleykum waaye yéen daal ndax sama njaboot gi daal a'zu ñoom ñoo gën a taa ñoom ñoo gën a tedd aleykum faseet ci ci ci yéen daal minallaahi ko boroom bi yéen daal mooy sama njaboot daal ngeen di ragal waaye ragalu ngeen seen borom tabaaraka wa taala daal ne ngeen mooy bon li leen teree def yéen a ngi ciy seet am ay bon di di sama njaboot ah kanta seen borom mi leen bind bind ma yónni ma ci yéen. yéen yu bon yi ngeen di def di ko bokkaale ba pare seen façon njaay yi seen commerce yi yi ngeen di yaxantu yi ngeen ko ci mooy moom ragalu ngeen moom conséquences yi ko yi leen war a dal quand yu metti yi leen war a dal ci mooy gi ngeen ko mooy quand même waaye yéen a ngi ragal man ne du ngeen ma def lu bon parce que yéen a ngi xalaat sama njaboot léegi yéen kon yéen arrêté yi ah yéen daal yéen kon daal yéen daal sama njaboot bi daal ñi nga xam ne ñooy sama ashira daal ñooy sama asaba daal ñi nga xamante ne ñooy sama njaboot a'azzu alaykum ñoo gën a tedd daal ci yéen min allahi ke seen borom moom ngeen ngeen gën a sóoraale ke seen borom wattaxaltumuhu ak seen digali borom yéen daal ñoom ngeen gën a wattaxadtumuhu kanta borom bi tabaaraka wa taala ak ay ndigalam moom ngeen jàpp ko waraa akum ca seen gannaaw zahriyan mooy wan ko gannaaw du mooyu ko faalewu ngeen ko boolewu ngeen ko sax ci seeni mbir voilà ñii xam nga ne ñii ñoom <laughs> ñii ñoom waaye ñii ñoom duñu ñoo rawoon ñoo ñooy ay façon layikaar yooyu rek lañu woon mooy ne réew mi niñ koy doxale looy ku fi wax yàlla rek am problème mais nag ñoom yàlla yiñ doon wax xam nga ñii doon la jox yàlla mais façon yàlla yiñ doon wax a baaxul waaye yàlla mi nga xam ne mooy allah moom bu ko fi kenn ko waa ak ay kon nag mu ngi noonu wattaxadumuhu ngeen jàpp ko daal waraakum seen gannaaw mooy ngeen waraakum te seen gannaaw zihri yaa ngeen wanal ko ginnaaw daal doq ya ca gannaaw sànni ko fële faale mu ngeen ay ndigalam moom borom bi sànni ay ndigalam fële inna rabbi dëgg dëgg sama borom bi ma ta'maluna muhit ci li ngeen di def yépp ko peeg mooy nder képp na lépp dara daal du koy ump xam na lépp te dina leen ci fay dëkk ëllëg wa yaa qawmi yéen samay ñoñ i'malu léegi nag jëf leen ala makanatikum ci seen daal seen seen seen seen seen seen pala seen bërëb yi daal mooy daal ci seen xaal ak ni ngeen nekke ay wa léegi jëf leen comme ko wax naa leen man de jottali naa li ma sama borom man Shuayb alayhi salaatu wassalaam lim ma digaloon ah man de daal dinaa koy jottali nag léegi nag laal li des man wax naa leen man du maay ñëw di leen forcer de wama ana aleykum man nekkuma ci yéen bi hafiz ku leen di nekk seen ange gardien yor bor de tiim leen déedéet loolu man dane léegi nag kon yamalu jëf leen ala makaanatikum ci seen xaal ak seeni bërëb daal jëf leen lu leen li ngeen a gëm ne noonu la inni kanta man Shuayb ibn Amil man de maa ngi jëf ci li nga xamante ne nii moom la ma sama borom digal ma jëf ca lim na teg sawfa nag ta'lamun xel séef ngeen a xam na man ana kan ci mën a giyéen yatiihi lay dikkal adabun mbugal yuxzihi boo xam ne moo koy gàcceel wa huwa kadib ak kan ci ñun ñëpp ñun ak man ak yéen kan moo ci expliquer kan moo waxul lu wuteeg li am bu def leen attention nag fuglu leen attention xaar leen nag xaar leen inni man de ma'akum naan danaa génn raqibun di fuglu di xaar mooy nañu xaar li amoon solo mooy borom bi li nga xam ne moom moo doon jiitu mbugal mooy waxoon na du ma du ma mbugal benn. benn xeet lu dul ma yónni ko koo xam ne nadira ku koy xupp la léegi nag man xuppaatekat la ñëw naa indil laa li ma leen di indil weddi ngeen ma ne ci li ngeen nekk ma nekk ci leen nekk di ngeen xam dëxël sëf ngeen a xam ana kan ci mën a génn moo nekk moom la mbugal mi nga xam ne moo koy gàcceel di dal ak ki nga xamante ne mooy wax lu wuteeg lool kon nag war fa war taqibu ay wawaay foog lu leen tey xaar inni man Shuayb alayhi salaatu wassalaam maakum maa ngi ànd ak yéen raqib yéen a ngi xaar xaar mbugal mi leen di dal kantaa man maa ngi xaar dimbal ki nga xamante ne nii moom la ma sama borom tabaaraka wa taala dik suñu borom ne walam maa jaa amruna noonu lañ nee woon nag saajowuñ dara ca lañ nee woon walam maa jaa mu ne nag ba mu dikkee amruna suñu mbugal ma di suñu mbir ma nga xam ne moom lañ dogaloon ci way way jom bu ñaa jaamu yo najjay naa ci lañu musal Shuayba sayidina Shuayb alayhi salaatu wassalaam walladina amanu ma'ahu ñu muccal ko ak ñi nga xam ne ñoo gëmoon ànd ak moom rahmatin minna ci yërmande goo xamante ne gu rëy goo xam ne gu tukkee ci ñun kese lañ leen yër lañ leen muccale de muy def leen ñu gëm ma te faatu ji wa axadati alladina zalamu sayha kantaa ñi nga xamante ne ñoo doon bokkaale te doon tooñ seen boroom tabaraka wa taala wa axadati alladina zalamu kantaa ñoom mu jàpp leen as-sayhatu mooy yaxaw ga bugalum yuuxu ga ne ba malaaka ma yuuxoo fa asbahu fi diyaarihim jaathimin ñu mujj xëy nekk ci seen biir kër ya ak ci seen biir château ya ak seen néeg ya jaathimina ñoom ñépp ñu nga boof ñoom ñépp ñu mel ni ay ay datt tàndarma yuñ sànni ñoom ñépp ñu daldi faatoo ka an lam suñu boroom tabaaraka wa ta'ala ne mu ngi mel ni ñoom sax masuñu fa woon am benn alal ba du def dara boo ñëwee nga naan mais fii kay xanaa picc masu fee dëkk xanaa nit kay masu fee dëkk léegi nag mu ne kon ka an alaa bondan li madiyan mu ne alaa bondan li madiyan ay waay waay sori waay sori ca mbugal ma sori ci li nga xam ne mooy yërmande boroom bi tabaaraka wa ta'ala li madiyan ñeel na ñi nga xamante ne nii mooy waa madiyan di waa kër Seydina Shuayb bu ñoo ñële waa dëkk boobalee kamaa ni nga xamante ne nii ba'idat lañ sori loon ci suñu yërmandeeg suñu suñu li nga xam ne mooy xéewal Samuud Samuud gi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mu ne wala xat dëgg-dëgg arsalnaa beneen yonente woo boo xam ne moom lay nettali fii tax ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne moo tax yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne woon saar bi moo ko bi jaawloogi mel ni moom mu ne wala xat dëgg-dëgg arsal arsalnaa yebaloon nañ Muusaa suñu ndaw ba ñu lay wax Muusaa alayhi salaatu wassalaam bi aayaatinaa ci suñu laaya yi wa sultaanin mubiin ak ay preuve yoo xamante ne nii yu leer la ay laaj yu leer leer ilaa firawna ca waaja nga xam ne moom la ñuy wax firawna nekkoon buurub Égypte wa malaihi ak nga xam ne mooy gàngooram ga di assemblée ba gaay nga xam ne ñooy booy ndongoy tam ndomboy tànk ya fattabahu ñoom nag ñu tàpp ñu tomb nag daal di daal gën a la préféré amra firawna li nga xamante ne nii mooy mbiru firawna ak doxalinu firawna ak caaxaani firawna ya ak tëraliinu na ya daal ñoom daal yooyale moom loon gën a la ci li nga xamante ne nii mooy seen woote borom bii mu Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne wa maa amru firawna bi rashid te doxalinu firawna tëralinu firawna politiku firawna ak dundinu firawna ak soobu waaye firawna den masula nekk te nekkul bi rashidin ci loo xamante ne nii lu jubla de yaqdumu moo tax moom nag moom yaqdumu dina jiital qawmahu ay ñañam ëllëg mooy ki nga xamante ne moo leen di présider jiitaleen yawmal qiyaamata bisu yawmal qiyaam de walla leen di jiite fa awradahu lahum mu daal di leen dugal nag mooy nekk njaboot ak moom moom moo leen di gaa yi topp ci nag fa awradahum an naar mu daal di leen dugal fa nga xamante ne nii mooy fa nga xamante ne nii mooy safara de bi sa ak a ñaaw al wirdu fa nga xamante ne nii fa la dugg ñoom di fa naan mooy fa nga xam ne la ñuy naan al fa nga xam ne moom la ñuy naan di fa di fa ute lu ñuy naan loolu mooy lan mooy li nga xam ne mooy bërëbu safara ba nga xam ne fa la ne loolu ak a ñaaw de mooy dugguwaay ba bi sal madxalu al madxul an naar loolu la mooy doo nga xam ne al wirdul mawrur xam nga wird mooy la nga xamante ne nii mooy nit ñu nga xam ne fa nga bërëb ba nga xam ne fa nga ñuy dem di fa naan di fa uti li nga xamante ne nii moom la ñuy naan mu ne kon nag ak a ñaaw de li nga xamante ne al wirdul mawrud dugguwaay ba nga xam ne fa la ñuy naan yu yéese muy sabara al mawrud ba nga xam ne mooy fa la ñuy dugg muy safara mu ne nag loyku la nag wa utbi'u ñu daal di leen tofale nag fii haadihi dun fii haadihi ci àddina gii laanatan ak ak ak rëbbum borom bi tabaaraka wa waa kër Firawna ñu mel ni ñoom wa yawmal waaye mooy rëbbum allah àddina la suñu boroom daal di tofale daal di koy e, sësale ak li nga xam ne mooy rëbbum alaaxira yawmal qiyaam bi saaka ñaawu ar-rifdul marfuud li nga xamante ne nii de mooy li nga xamante ne nii mooy ak a ñaaw la leen fa boroom bi tabaaraka wa di jox nga xamante ne nii moom la leen di jox almarfuud mooy lam leen fay jox di leen ko préparer comme mbugal ak yées bu keroog lii moo tax am na lii mooy Firawna leen jiite moo tax suñu yonente mi alayhi salaatu salaam la mu waxoon ci xadiis bi na ci Sahihayni mu ne am na ay nit bu Seydina Hudayfa ibn al-Yaman mu doon wax naan du'atun am na ay nit ñoo xam ne ñu yées la ñuy ñëw ci ginnaawam ay wootekat lañ naan dañuy woote waaye ala abwaabi jahannam ci bunti jahannama lañ taxaw man ajaabahum képp ku leen tuxuyu ca lañ lay woo ilayha qadafu fiha dinañ la fa sànni ca biir mooy nit ñoo xam ne dañuy nekk yor suñu yaram yi comme ni ko yonent bi alayhi salaam waxe di wax suñu kàddu yii mooy ñun jullit ñi fi mu mën ne ñooñu comme ñun la ñuy doon nay jullit lañ waaye di yàq di woote naan dañuy kii di lu nekk ñu koy créer ay festivité lépp ni ci religion bi la ci àddina bi ci diina ji la ngir yàq kese mooy zanadiqa yu mag yi naa naafiq yu mag yi suñu borom ne ñooñu nag ci buntu safar lañ taxaw gis nga woote nga di la rayloo di la faatloo julli di la ñàkkloo def yu xayuf dagan yi yu xaraam yi ñu la koy daganal tanaan ñoom fi ñu toll la tax wallahu ta'ala alam mu ne ku leen wuyu nag dinañ la sànni ci biir safara wallahu ta'ala alam sallallahu alayhi wa sallam